am na ñu ne xisl la tuddoon am na ñu ne xisl la tuddoon am ñu ne xuseyl ibn jaabir ibn rabi'a ibn farwat ibn xaaris ibn maazin ibn qutay'a ibn absin almaaruuf bil yaman al absi moom di waajuru seydina xudayfat ibn al yaman mu ngi tuddoon am na ñu ne xisl la tuddoon am ñu ne déedéet xusayl bi tasghir loolu wutee la ci turam di doom ku ñuy wax jaabir jaabir di doomi rabia rabia di doomi farwa farwa di doomi alxaaris di doomi maazin Maazin di doomi Qutay'a Qutay'a di doomi Abs mu bokk ci waa banu waa koju al waa bani Abs moo tax ñu naan ko ñu gin koo xame ci al al-Absi mu bokkoon ci waa Abs di lay dégg loolu ci ñi ci poésie arabe dën nga dégg Antara ibn Shaddad bokk ci al-Mu'allaqaatu sab'a les sept plus grands poètes anti-islamique avant l'islam bi ñëw Antara ibn Shaddad al-Absi moom mii ci ñooñu la bokkoon a al-Yaman la siiwe woon di waajuru Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman mi ñu jotoon tarjamaam gis ko walillahi alhamdu wal minna imaam muslim rahmatullahi alayhi dafa solo jëlee ci at-Tufayl Abi Tufayl mu jële ci Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ndax bokk na moom al-Yaman bi ci ku teel a dugg ci lislaam la bokk na ci ñu njëkk a tuub ci waa ahlul Madina même bu dee ne moom cosaanam nekkuloon Medina waaye am nañu wax lool ne dafa ñëwoon cosaanam mooy waa Yaman moo tax ñu ko doon wax al Yaman même bu dee ne waa ahlul Madina it seen cosaan mooy Yaman boobu lañ jóge woon moo tax ñu doon al Yaman al Yaman di waalidu Hudayfa ibn al Yaman imaam muslim kon dafa jële ci seydina xudayfa radiyallahu anhu li nga xam ne moo ko teree fekke ghazwatu badrin mooy ne dafa génn moom seydina xudayfa wa abi xusayl mu ne maa mana'ani an ashhada badran illa anni xarajtu ana wa abi xusayl fa axadanaa kuffaaru qurayshin fa qaalu innakum turiduuna muhammada sallallahu alayhi wa sallam xadiis bii gisoon nañ ko bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama ki nga xam ne mooy doom ji di seydina xudayfa ibn al-yamaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne dafa génnoon àndoon ak baayam moom Seydina Xudayfa léegi ci yoon bi bi muy ñibbisi li ko teree fekk Badar nee na mu romb côté Badar nag waa Quraysh jàpp ko mooy avant xare ko commencé biñ nee ci yoon wi comme nañ ko gise woon biñ ñemee ci euh, euh, euh, ci ghazwatu Badr ñu jàpp Xudayfa ak baayam di Xusayl bi mu ne fa qaalu ñu ne ñu innakum turiduuna muhammadaa yéen ñii ma gis waa Quraysh ñoom Abu Jahlin jàpp leen ne leen yéen Seydina Muhammad ngeen bëgg a dem waxoon naa la ñoom ñu wax Seydina waaye ñun ñoo koy wax yéen ñii nii ma leen gise mooy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëm bëgg koo jàppale contre ñun Xudayfa radiyallahu anhu nee na fa qulna ma nuridu ñu ne ko ah non non non non ñu ne non yéen Abu Jahlin da ngeen a juum ñun jëmuñu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa axadu minna ahda allahi wa miisaaqahu la nansarifanna ila al madina wala nuqaatil maa léegi ñu ne ah ñenn jëmu ngeen fa léegi bala ñu leen a bàyyi da ngeen di jël pacte bu leer ak ñun ci kanamu yàlla këne yéen bu ngeen jur bu ngeen bàyyee da di ñibbi direct Medina du ngeen dem du ngeen dem dugg ci armée Seydina Muhammad na alei satu salaam bëgg di xeex ak ñun wala nuqaat wala nuqaatilu maa te duñu xeex ànd ak moom contre waa Quraysh nee na ah ñu ne leen waaw kon baax na jël nañ pacte boobu ñu ñëw ci yonent bi ne ko daje nañoo waa Quraysh ñoom nag dañ ñoo jàppoon bi ñuy bàyyi nag axada axadu minna ahdallahi wa misaaqahu lanansarifanna ila almadina wala nuqaatil ma'ak ñu ne ko ah ñoom nag dañoo jël ci ñun pacte ne buñ ñu bàyyee dañuy ñibbi direct te duñu ñu ànd ak yow di la jàppale yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko ko waxee mu ne leen insarifa dem leen ngeen ñibbi jarul ngeen di xeex di ànd ak ñun comme que yéen jëloon pàcc ci bopp ak yéeféer yi kon nag di ngeen koy dëggal allah allah allah waxoon nañ la jamono yooyu ne la gis nga l'islam amul ne wooy ay pacte bu ak may ñi ay yéeféer lañ quoi bu ñi gëmuñ yàlla nañ leen nax wallaay boo fi lekkee dërëmub jàmbur ah. waxoon tuddaloon naa la xadiisu ad-dayyaan xadiisu ad yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne amul benn yéefér yawmal qiyaam boo xam ne dina dugg safar te amul benn jullit boo xam ne dina dugg ajjana fekk mu yoreel ab yéefér jullit bi yoreel yéefér ak lu dul ne dina ko fay ba pare ñu xool après est-ce naa duggi ajjanaam ji ndax bu boobaa fay yi lu muy doon ay tiyaaba ngay jël di jox waaj waaye benn yéefar du dem safara lu dul ne dinañ régler différends yim amoon ak tooñim tooñoon jullit ñi bala moo dem safara kon nag transport yi moom taj transport de l'agglomération de l'agglomération grenobloise nga ne transport africain gratuit wala transport arabe gratuit xam nga ne loolu ay caaxaan la alal jooju nga lekk ci gaay nga foog ne yow yow doo ko fay bañ a fay suñu borom bu keroogee yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee ku yore yéeféer di ko fay bala nga fay dem kalaa dugg àjjana di nga mbir yi <laughs> kon nag moo tax ñu war a seetaat suñu bopp ab yéeféer wala ab non croyant laa ko séqal lu ma neex def <laughs> waaye dëkk tubaab yi ñoo ñëwoon piller say maam suñuy maam yow yaay sa maam yow dañoo piller sa maam yow yow buñ piller sa maam est-ce que yaay sa maam yow hein sa maam kay tooñ nañu ko bu dee loolu loolu la dañ koo tooñ mais affaire u maamam léegi yow ngay fay ngay fayu l'injustice teg ci injustice alors que ci lool du loolu idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim la alquran wax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon mënuñoo yem waaye yu baax yi ci seen biir yemuñu waaye yu bon yi ci seen biir yemuñu ñépp xam nañ ne joxe loxo jigéen boo boo xam ne man nga koo takk moo loolu moo gën mooy garaaw nga jaaloog moom kon bàkkaar yi ci boppam yemuñu xool lu bon kay moo tane moo gën a mooy garaaw yow nga def lu bon loolu nga doon xool moo tax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a ñépp xam nañ ne saraxe baax na waaye fi mu gëne mooy nag bu dee ci zil a ah, zawil qurba nga ko def waaw sa way jege ñaale saraxe bi ngay saraxe génn jox ko doxandéem ak bi ngay jox sa way jege ñaale yemuñu ah, lépp lu baax la waaye nag bi nga jox nag say jege ñaale moo ëpp doole ta moo for indallah wala tastawi alxasanatu wala sayya waaye yu bon yi ku ku lu baax ku ko gis xam ne yemul ak lu bon suñu boroom ne nag idfa billati hiya ahsan yow buñ la tooñee delloowal lu ñaaw liñ la defal waa ji remplacer ko lu ñaaw la def remplacer ko fayee ko lu baax du sax moo koy fay ndax boo ko fayoon mooy ne lu bon ngay def ay fullaay jaay daqaar il faut lui rendre la monnaie de sa pièce non loolooy fulla déedéet loolu fulla déedéet loolu fulla fulla mooy nga mën a fayu nga daal di baale as-sabru inda sadmati al-ula yu ay affaire yu jaay kii way way góor góorlu noonu déet ki nga xam ne mooy mooy góor dëgg mooy ki nga xam ne bu ñu ko defee bu man a fayu baale léegi nag nan ngay ñëwee naan samay maam te yow sax lii lépp mooy du yow ah, say maam rek lañ ko def nga nekk ci dëkk bi yàq fi image u yàq fi sa der yàq image u l'islam ndaxte un mauvais un mauvais ambassadeur kon nag gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud mu ne Xusayl ak doom ji di Xudayfa radiyallahu anhuma comme que a jël pacte ak waa Quraysh ne du ngeen xeex ak ñun te looloo ci kaw lool lañ leen libéré kon nag dem leen buur yàlla dinañu dimbali ci seen kaw ñoom kuffaaru Quraysh ni waaye yéen dem leen Seydina Xudayfa ne loolu moo tee man ak sama baay Xusayl ibn Jaabir al-Absi fekkewuñu Uhud Badar bi Uhud amee nag imaam Ibn Isaaq ne wa haddathanii Aasim ibn Umar ibn Qataada an Mahmuud ibn Labiid radiyallaahu anhu annahu qaala imaam ibn Isxaaq ne wa haddathanii te nettali na ma Aasim ibn Umar di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum sëriñam boobu jële ci Seydina Mahmuud ibn Labiid di saxaaba boobu nga xam ne tuut tànk la di Seydina Mahmuud ibn Labiid radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci tut tànk saxaaba yi moom seydinaa mahmud ibn labid mu ne kon nga gis ne riwaaya imaam ibn isxaaq bi sanadam bu wér la ah, ndax imaam ibn isxaaq dana nettali na ma sëriñam di asim ibn umar ku wér la mu jële ci saxaabi di seydina mahmud ibn labid radiyallahu taala anhu wa arda léegi mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila uhud rafa'a xisla ibn jabir wa huwa al-yaman abu hudhayfa abu hudhayfa ibn al-yaman wa huwa al-yaman abu xudayfat ibn alyamaan wa thabit ibn waqsh fi l aataami ma annisaai walsibyaan mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la Uhud am yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël ki nga xamante ne nii mooy Xusayl la ibn jaabir di xusaylimi wa huwa alyamaan te mooy alyamaan di ki nga xamante ne nii mooy waajuru seydina xudayfa am na nag ñu ne li tax ñu tudde ko alyamaan jóge gi mu jóge yaman du ne sax mooy ni ñoom waatul madina fa lañ waaye dañu ne comme li imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi wax dañ ne benn maamam moom moo demoon sori ay ñoñam waa ahlul madina dem yeman nekk fa yàgg fa yàgg fa yàgg fa après doomam yooyu juddoo fa après ñëwaat ñu tuddee ko moo tax ñu koy ñu koy dàkkantele naan al-Yaman moo ko wax ji ñu waxoon benn la rek sauf que bii nii imaam as-Suhayli Medina la maamam newoon Yasrib mais dafa demoon Yaman yàng fa bi ay ay maamam léegi nag moom bi mu juddoo mooy ay kii maamam la woon léegi nag ñëw Medina ñu koy tudde al-Yaman moom Hisl Husayl wala Hisl mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dalee na teg ci yenn mooy ñu bañ a ñëw ci xare bi comme que Quraysh soriwul Medina fi ñëw mooy soriwul noonu léegi ñu teg leen ci kaw terrasse yi ci forteresse u Médina yi la leen fa yonent bi alayhi salaatu salaam teg moom Xusayl ak ki nga xam ne mooy Saabit na Waqsh ñu nekk fa jigéen ñi ak gu ak xale yi ci endroit bu sécurisé au cas où ndax Quraysh wóorul woon te xare bi fu mu am soriwul au am ci ñoom ñoo xam ne dañoo bëgg a ñëw Médina daal di fi rey ñi ci des ñi fi nekk ñu teg leen ci benn endroit ci utum yooyu nga xam ne ay forteresse la doon doon yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di fay teg bokk ca ñam fa teg muy Husayl bi ak ki nga xam ne mooy Saabit ibn Waqsh di Saabit ibn Waqsh ibn Zughba ibn Za'ura ibn Abdil Ashhal al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa anil yamaan radiyallahu anil jamii nee na nag biñ ñëwee foofu ñoom Badar Uhud demuñu ndax loolu foofu la leen yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ndax ñoom dinañ wax li tax yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi leen foofu mu ne biñ leen fa bàyyee nag fa qaala ahaduhuma li saahibi kenn ci ñoom muy alyamaan di wax saabit wala saabit ibn waqsh ne ko mu ne wahuma sheykhaani kabiraan dañu nekkoon ay mag nag ay màgget lañ woon presque ay màgget lañu woon kenn ki ne keneen ki laa abaa laka ma ne ko yow daal yow daal na la sa bàyyi ñàkk rek loolu waxinu arab la looy xaar nekk fii ci biir ñu nekk yow lan ngay def ci biir fii forteresse bi ak jigéen ñi xale yi fa wallahi ma baqiya li waxidin minna min umrihi illa kenn ci ñun maag yow desewuñu ci dund lu dul suñu dund ñun li ñu waroon a dund dund nañ ko fii mu ne ni des ci suñu dund bariwul du dara mooy entre interval interval bi nga xamante ne nii euh, ci la mbaam di naane mooy mbaam mu mar daal di naan siggi war a naana intervalle bu ndaw boobu muy siggi war a naana mu ne lu toll noonu moo moo ñu dese ci dund tellement ay mag lañ ñun ñu togorong ñun ñu nekk ay paa waa kon lan lañuy def fii ci jigéen ak xale yi hein innama nahnu hama al yawm aw ghadan de toute façon nu man di dem mooy ne euh, ñun man ak yow ñoo ci yem rek ah mooy fu ñu jaar dañuy nangu bëgg naa ni rek pour wanne mooy dañuy naani ji mooy la mooy ne euh, lim ne ñun ñun amuñu dara lu ñu dese suñu dund lu dul fi mbaam mi naane mar naan siggi war a naanaan looloo ñu dese suñu dund léegi loolu lañ joxe exemple que ne ñun looloo ñu innama nahnu hamma ñun nag mooy ne de façon dañuy naani ci teemu dee rek léegi ñu dee léegi ñu dee al yawma aw ghad soit ñu dee tey mooy bu ñu deewul fan yii tey de suba ndax ñun li ñu defee bareetul afala naxudu asyafana way lu ñuy def fii nañ jël suñuy jaasi thumma nalhaqu bi rasulillah bu ko defee ñu dem ci yonent bi aleyhi salatu wassalaam la'alla allaha yarzuquna shahaada amaana buur yàlla buñ demee fekke xare bi amaana buur yàlla daal di ñuy may ñu am darajaay martyr am darajaay shahaada maa rasulillah ànd ak yonentam lool kay moo ëpp doole ñu nekk fii ci jigéen ñi léegi nag ñu d'accord bi kenn ki waxee lool kenn ki ñu d'accord fa axada asyafahuma thumma xaraja ñu daal bi jël seeni jaasi daal di génn hatta daxalaa fi naas ba dugg ci armée bi fekk xare bi Uhud ñu dem dugg ci biir nit ñi walam yu'lam bihima kenn xamul ne ñoom ñu ngi ci biir agsi nañu mu ne fa amma Saabit ibn Waqsh fa qatalahu al-mushrikuun kenn ki di Saabit ibn Waqsh moom mushrikuuna yi daal di koy faat wa amma Husayl ibn Jaabir faxtalafat alayhi asyaaful muslimiin fa qataluuhu wa laa ya'rifuun mu ne kantaa ki nga xam ne mooy Xusayl di alyamaan di waajuru Seydina Xudayfa moom jullit ñi ci boppam ñoo ko rey bi nga xam ne ci la leen waa kuffaaru Quraysh ni tañ ci ginnaaw bi rumaat yi wàccee tireur d'élite yi biñ jógee ci montagne bi wàcc ñoom ñu profitoo Seydina Xaalid dem faagaagal ña fa newoon tañ ci gaa nag ñuy yuuxu ca kaw naan yaa lal Uzza yaa la Iblis woote ne yéen jullit ñi gestu leen défendre leen seen ginnaaw yéen ñiy dàq yéefér yi ñu turne dajeek fasu yéefér yi nag ak jullit ñi mu nekk pëccëxoo ñoom ñuy dóor seeni yi ngir défendre ci la ñaaye ki nga xamante ne mooy Husayn bii bi ñu ko te xamuñu ko biñ koy waaja rey nag Sayyidna Hudayfa doom ji mu ngi ci toolu xare bi gis leen gis na bàyyam gis jullit ñi di ko di ko ji di ko ut di xàcc di dóor mu naan abi abi abi sama baay la sama baay la mais dégguñu ko dégguñu ko ñu daal di koy rey comme li sayyidatu Aïsha wax ci xadiis bi nekk ci saxix imaamul Buxaari mu ne rahmatullah aley mu ne fa basura Xudayfatu fa ida huwa bi abihi al-yaman fa qaala ay ibadallah abi abi bi jaasi yi di dal fu ne Seydina Xudayfa radiyallahu geestu daldi gis baayam jullit ñi uti ko di ko du jaasi mu ne leen éeyéen jaamu yàlla yi kii sama baay la la sama baay la la abi sama baay la sama baay la qaala qaalat fa wallahi mahtajaru hatta qatalu ñoom daal mais dégguñu ko dañ dañu ko rey ndax dañoo foog ne ci yéefar yi la bokk seetluwuñ sax li ñuy def tellement kafuyaag bi am ak pëccuxoo bi am ah léegi nag biñ defee loolu fa qaalu ñu ne bi biñ biñ ko rayee Xudayfa ak si ne sama doon leen ne maa ngi leen di wax sama baay la sama baay la fa qaalu ñu ne wallahi in arafnaahu ne ñu ngi wàcc yàlla ne xamuñu woon ne sa baay la seetluwuñu ko sax ne wa sadaqu te wax nañ dëgg wax nañ dëgg xamuñ woon ne baayu seydina xudayfa la di xusayl ibn al noonu lañ ko reye seydina xudayfa nag tontu leen ne leen yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur raahimiin yal na buur yàlla dal di leen jéggal te moom mooy ki nga xam ne mooy ki gën aji jéggalaa yi yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur raahimiin mu ne yal na leen yàlla yërëm te mooy ki gën ci ki nga xam ne mooy gën ci aji yërëmaa kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag bi xare di jeexee mu ne day jox diya day jox diya ki nga xamante ne nii mooy Seydina Xudayfa ndax baayam bi ñu rey mais Seydina Xudayfa radiyallahu anhu daal di bañ ne delloo ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa tasaddaqa Xudayfatu bi diyatihi ala al-muslimiin mu daal di jël diya boobu daal di koy saraxe jox ko jullit ñi baal leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kontaan ci Seydina Xudayfa mu ne fa zaada daalika inda rasulillahi xayra loolu nag yokk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yiiw joo xamante ne nii ci li Xuzayfa def ibn al-Yamaan kon noonu lañ ko reye moom Uhud ci kafuyaas boobu di Seydina al-Yamaan di Xusayl ibn Jaabir al-Absi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu